billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wat taabi'iin wa man ihtadaa bihadyihi ilaa yawmi ddiini amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fii kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wa sab'iin ba'dal mi'atayn baabu nahyi ani tajassusi wa tasammu'i li kalaami man yakrahu istimaa'ahu wa lillaahil hamdu wal minna kon ci suñu jotaay bi ñu génn Euh, jeexaloon nañ chapitre bi nga xam ne moo doon deux cent soixante-dix ci ci lañ ko gise woon mu doon wax baabu tahrim al hasad bunt bi wax xaraamal bu ñu xaraamal iñaan xadiis biñ ci gisoon moo doon mil cinq cent soixante-neuf mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala iyyaakum wal hasad fa inna al hasada ya'kulu al hasanaati kamaa ta'kulu an-naaru al hatab walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jàll ci chapitre bi ci tegu ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyyi anha téere bi nga xam ne day wax mbir yi nga xam ne dañ koo aaya dañ koo tere mu nekk ci Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin salawaatu rabbinaa wa salaamuhu alayhi imaam ne chapitre baabu bunt annahyi tere an tajassus ci espionner mooy di espionner wante di yëddu nit ñi watta sammo di leen déglu ci loo xam ne yëguñu la te bëgguñu woon li kalaami man yakrahu waxu koo xam ne bëggul woon istimaahu ñuy déglu ay waxam gisoon nañu ko xadiis bu mel nii en tout cas waxoon nañu ci bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon waxta bi ñu ko gisee loolu yàggul ki nga xamante ne day déglu waxtaanu nit ñi te ñoom daal du ci woon gërëmuñu ko subba fi udunayhi al-aanuk yawm al-qiyaama man istama'a ila hadithi qawmin wa hum lahu kaarihuun subba fi udunayhi al-aanuk yawm al-qiyaama mu doon hadith 1544 ci bunt bi doon wax baabu tahriim al-kadhib ci suñu téere bii ñu nekk muy kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na foofu ne képp koo xam ne day déglu waxtaanu ay nit te ñoom bëgguñu woon nga déglu leen subba des na sotti fii udunayhi ci ñaari ay noppamal aanuk bettax bu ñu tàngal ba mu tàng bi jër waaw yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba kon xadis boobu gisoon nañu taxawoon nañ mooy taxawoon nañ ci fléau boobu nga xamante ne nii moom daanaka ah ñi ci mucc bariwul wal iyaadu billah rawatina à temps de l'internet ak les TIC gaa yoo xam ne seen xëy seen gont lépp mooy espionnage waaw mooy xam li nit ki nekk du ko yëg wal iyaadu billah waaw di ko espionner ba pare nag di ko bàkkoo ñaan fii mu ne lépp loo xamante ne ay lu muy publier la xam na ne moom bëggul mu gis ko dama koy gis te du ko yëg mu ngi bàkkoo lu bon mu ngi bàkkoo xamante ne alkaneem xaj na ci mu ngi bàkkoo xam ne lu saaxibu shar'i salawaatullahi wa salaamu alayhi daal di tere daal di aay mu ngi koy bàkkoo muy a tajassus espionné wante fi mu gën a ñaawe nag mooy ñi nga xam ne ñoo bokk waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñoo gën a jege wante mu jóge foofu foofu la gën a grave waaw ndax tooñ bi nga xamante ne nii moom la la nit bi tooñ koo xamante ne nii sa bokk jullit la waaye ci wàllu deret bokku ngeen tooñ boobu metti na te tamit duñu ne lu jaadu la mukk mënu la jaadu tooñ lu jaadu waaye nag ci fi muy gën a mooy tooñ goo xam ne mu ngi jóge ci koo xamante ne nii nag ah, mooy ku la jege la waaw entre jëkkër jabar jabar ji di espionner jëkkër ji wala jëkkër ji vice versa bi euh, li nga xamante ne mooy espionner jabaram ci loo xam ne yëgu ko ñoo ko tey espionner téléphone ba amul dara ci ciy toq lu dul ne keneen ki gis na ko loolu dégg nga tëkku bi ci yonente bi alay saar wax waaw ku dégg waxtaanu nit te bëggul woon ngeen dégg ko yawmal qiyaam dinañ def na sotti ci li nga xamante ne mooy sa nopp yàlla aanu moo tax la Tarafa ibn al-Abd waxoon loolu mooy dëgg wa zulmu zawil qurba ashaddu madaadatan ala al-mar'i min waq'i al-husaam al-muhannadi Allahu akbar waaw mu ne wa zulmu zawil qurba Allahu akbar fi nga xamante ne nii mooy tooñu way jege ñaale yi ashaddu madabatan moo gën a tar wex moo gën a wex moo gën a metti alal mar'i ci nit min waq'i ci dalu alxusaamil muhannadi flèche xeej yi nga xam dañ leen defar ba mu baax taw yu ko sànni la ko li muy metti metti tooñu yi nga xamante ne nii ñooy jege ñaale ñoo ko gën a metti laqad sadaqa taraf waaw bunul abdi waaw Allahu akbar Allahu akbar kon loolu lu garaaw a garaaw la lu garaaw a garaaw la kon wa zulmi wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala al mar'i min waq'il husamil muhannadi waaw kon al jaasuus mooy ki nga xam ne mooy espionner nit ñi am na ñoo xam nag tajaasus dañ koy defante waaw waaw soxna si day espionné jëkkëram jëkkër ji di ko espionné loolu taxul mu baax waaw wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim la borom bi wax wala tastawi du tolloo te du yem alxasanatu lu baax wa sayyi'at ak li nga xam ne dafa ñaaw yemuñu ci suñu misaal mii ci nga xam ne day espionné doo ne diw def na ma lu baaxul dama koy def lu baaxul déedéet waaw diw daal sàcc na ma man dinaa ko sàcc déedéet moom def na lu baaxul yóbbu ko ci yoon texe ko raisonné waaw jëw na la doone jëw na ma man dinaa ko jëw déedéet waaw idfa billati hiya ahsan del jañalu ñaaw liñ la def li gën a rafet boo ko yàggee def fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa léegi rek gis ki nga xam ne daa nekk sa digganteeg moom ak noono day mujj nekk sa koo xamante ne nii ku tar ku tàng ak mbëggeel cofeel bu muy amal yow kon nag fule wóolo espionné wante yi ci téléphone yi wala fam na ngay wax sa benn koo xamante ne waa ji xamul ne xam na la nga naan ko deema ko xoolal deema xoolal ci li muy nekk lépp loo dégg loo gis mu dem fa rek nag ma ko wax loolu ci la jëf ju bon a ngoog loolu sariya da koo tere baabu nahyi ani tajassus buntu bi day leeral nag xaraamal bu ñu xaraamal di espionner mooy ak tajassus di espionner wante moo xam da koy def keneen ke di la ko def wala kenn kese di ko def loolu dafa xaraam watta sàmmo ak di dégluwante di waaw ku nekk di jéem a déglul diw ci lan lay nekk lan lay wax secret yi mooy yan fii mu ne bu xamee ne diw am na secret fekk xamu ko xolam du toog te fu mu ne foog mu xam ci lu mu ne mel ni moom xanaa moom ay moom raqibu alay la borom bi def nga nekk koo xam ne yaa koy surveiller wala di kallaa wallahi borom bi def waaw wallahi tabaraka wa taala joxu la prérogative boobu waaw rasulu rabbil alamin niñ ko waxe woon keroog ci xadiisu Ibn Mas'ud bi bi mu ne man damaa bëgg bu may génn ci àddina bi bu ma kenn di nettalil ci sama saxaaba yi naan ma diw def na lii loo xam ne du noonu lu dul loo xam ne mooy attee ci war wala yooyu waaye lu mu def loo xam ne baaxul moom ci boppam xam na ne def baaxul waaw bu leen ñëw di ma ko wax parce que damaa bëgg bu may génn àddina ba ma génn ci seen biir sell sama xol sell ci képp kenn ci yéen kooku de moom la yàlla garanti bu dee moom mooy wax lool waaw nit doo dénkum ko lépp lu xew da nga koo war a xam sa mag yi lu ñu war a nekk da nga koo war a xam sa rakk yi bi ñu nekk wala boog sa xarit yi lépp lu ñu nekk sa soxna yi lépp c'est pas comme ça soxna si noonu loo tax boo gisee dund yu mel noonu buñ dajee nii ko nekk di wane maa la sopp alors que du dëgg de waaw di nga découvrir loo xam ne di ko ko jàppal te lim lay wax léeg-léeg di nga gis ne waaw nga naan nga koy natteeg li nga dégg ci moom te waxu la ko te dina ko doon nëbb yow nga daal di koy espionner ba xam ko ci moom waaw waaw doo ko ne dama loo espionner waaye nag looy prendre pour argent comptant la wal iyaazu billah kon baabu buntaan nax yi teraguñ tere anit tajassusi wa tasammu'i li kalaami man yakrahu istima'ahu koo xam ne bëggul nga koy déglu loolu waxoon nañ ci ne bu dee koo xam ne moo ko bëgg kooku kenn waxu nga ñëw fekk muy wax téléphone nga daal di fëgg mu ubbil la ba pare toog entral na la kaay toog nga toog ci wetam mu continuer di wax kooku manoon ne waa ji bëggul ma dégg li muy wax que bu doon bëgg ko dina xaar bu ma ñëw damay waxat damay daam ku may waxal rek maa ngi ñëw dem tëj waaw kay bu boobaa nag bu demee tëj buntu ba nga ñëw ci ginnaaw buntu ba daal di teg loolu mooy lii nga xam ne dafa xaraam waaye bu dee daa toog sa wet wala nekk fee même toogul sa wet mais nekk ci waañ bi di wax ca kaw te xam ne ne yaa ngi fi kooku bañul nga dégg ko waaye ku bañul nga ko mooy amul sama bàyyi laat lépp ci yam dafa xaraam kooku lu gën a garaawe xanaa déggoo li la tarafa wax kon loolu lu garaaw la léegi nag al imaam daal di indi fii aaya bi nga xam ne mooy aaya xujuraat ba suñu boroom bu ne qaala Allahu ta'ala wala tajassasu suuratul Hujurat aaya douze mu ne qaala wax na Allahu borom bi ta'ala mi nga xam ne moo kawite yéegu mu ne bokk na ci nga xam ne la aaya te waxoon nañ ko ci fan yee ci xadiis yi ñu génn ngir lan yéwénal diggante jullit yi yoo xam ne dane bu leen ko def parce que bu ngeen koy def mu yàq seeni diggante bokk na ci yooyu nga xam ne da koo xaraamal ngir lim ne woon innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum ma nga nekk way ngëm yàlla ay kese ñooy ay mbokk kon yëwénal leen seen diggante mbokkooy lool ngir mu bañ a ngir mu mën a nekk il faut benn affaire mooy daa am yoo xamante ni nii il faut ngeen bàyyi ndax aaya bu mu commencé woon ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanu ijtanibu kasiiran minaz zann inna ba'da zanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuuhu wattaqullaha inna allaha tawwaabur rahiim mu ne woon yaa ayyuhal ladiina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ijtanibu na ngeen moytandiku kasiiran lu bari min az-zann ci ay njor koo toog gaa yi gisoo nit ñi bi am njor ci ñoom boo demee ci man lañ ne boo demee loolu mooy waxee lam seytaane trouvé wul lu dul yow moom nii nga nekk facteur boo xam ne moom lay yónni ngir yàq sa diggante sa mbokk yi waaw la wala tajassasu ta bu leen rajo bu leen nekk di euh, espionné wan wala yanqab ta mu jëw ba'dukum lenn ci yéen ba'dan ñeneen ñi waaw ba ni aaya jeexe walillahi alhamdu wal minna yàgg nañ ci taxaw aaya yooyu imaam yàgg na ko fay indi waaw kon lii di leeral borom bi moo ko tere te annahu yaqtadi al fasad al al al al al al tahrim waaw tere bu sharia tere al mutlaq li muy wane mooy dafa xaraam ba luy ñëw lu wane ne lii du xaraam te amul dara lu ñëw di ko teggi ne lool xaraamul dafa xaraam wala tajassasu ndax day yàq waaw jaasuus day yàq mu ne wa qaala ta'ala ta'ala mu ne borom bi wax na ba léegi mun di aay bi ko di woon fan yee walladina yu'duna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa ithman mubiina suuratul ahzaab aay 85 nga xam ne fan yi yëpp eh, gisoon nañ ko ci chapitre bi nga xam ne moom lañ génnoon eh, al imaam daal di woon na koy indi voilà kon loolu lu ama am solo la mu ne al imaam al xaafid rahimahullah mu ne borom bi nee na walladina yuuduuna ak yi nga xam ne ña mu dugg dig safara mbugal mu tar bokk na ci ñi nga xam ne yuuduuna ñooy lor al mu'miniin wal mu'minaat way ngëm yu góor yu jigéen te ki nga xam ne mooy espionné mu ngi lor ka muy espionné waaw bi ghayri maktasabu ci loo xam ne fàgguwuñ ko yow laa ji daal da ngaa yow mooy li ñu waxoon yaay malaakaam est-ce yow la ko yàlla dégg ba ne lépp lu nekk na nga ko xam déedéet lu mu nekk sa soxna soxna booboo dafa am yoo xam ne ah lu ngeen ne yéen walla benn ngeen ma ne loolu wax la buy neexal ànd dëgg la waaye dama ne ku nekk am nga loo xam ne sa kaare la waaw am na loo xamante ne ku la ci yaatal bu ci dugg bu dee mooy ci ngay bokkal lal ndax am na yoo xamante ne ay secret la yu mu am ak ñeneen mu nekk diggante moom moom te bëggul keneen yëg ko ndax kooku it bëggul keneen yëg ko léegi nga ñëw di ko ne ba daj ci yooyu imagine wal iyaadu billaah kon yaa ngi lor ñi nga xam ne ñooy lor war jëm yàlla yu góor yu jigéen ñi ci loo xam ne fàgguwuñ ko faqad ihtamalu way way yoonu nañ gaar dajjoo nañ buhtaanal aw duur isman ak bakkaar mubiinan kon loolu bakkaar wu leer nañ loolu day wane daa xaram wallahu taala alam al imam al nawawi ginnaaw gi nag mu dugg ci li nga xam ne mooy xadiis yi wàllu xadiis yi ah, indi na fi eh, quatre xadiis indi li nga xamante non non ñaari xadis ñaari xadis ñaari xadis la fi al imaamu indi mu ngi indi xadis bi commencé mille cinq cent soixante dix mille cinq cent soixante dix jeexe mille cinq cent soixante douze non trois xadis la parce soixante dix soixante onze euh, ak 72 voilà ñetti xadis mu tàmbali ko mu ne xadis 1570 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maaluhu inna allaha laa yanzuru ilaa ajsaadikum wa laa ilaa suwarikum wa a'maalikum walakin yanzuru ilaa quluubikum wa fii riwaaya laa taxaasadu wala tabaagadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanaajashu wa kuunuu cibaadallaahi ixwaanan wa fii riwaaya laa taqaata'uu wala tadaabaruu wala tabaagadu wala taxaasadu wa kuunu cibaadallaahi ixwaana wa fii riwaaya wala tahaajaru wala yabic bacdukum calaa bayci bacd rawaahu muslim rahimahu llaahu tacaala bikulli haadihi riwaayaat wa rawaa al-buxaariyu rahimahu llaahu aktarahaa wallahu taala alam kon al imam al hafiz mën de hadis bi nga xam ne bu yéeme yéeme Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw mu ne wa an abi hurayra mais hadis la boo xam ne romboon na lu bari <laughs> ci ay wàll yoo xam ne moom la ci imam doon indi dinañ ci ñëw mu ne waan Abi Hurayrata mu ne mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Haafidu ad-Dawsi al-Yamaniyu rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a waaw Allahu akbar non xadis bu wéyee wéyee waaw xadis bi xadis la boo xamante ni dañ koo war a suñu suñu suñu mooy suñu ndoxu bët yi lañ ko war a bindee waaw wax suñu ndoxu bët yi lañ ko war a bindee waaw lañ ko war a binde loolu mooy li nga xam ne mooy li jaar tellement important bu ma am te ñu fexe nag tënk ci suñu bopp bu ñu bëggee texe bu ñu bëggee ëllëg bu ñu sonn allahu akbar allahu akbar waaw waaw yi ah mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne qaala wax na anna rasulallah kene ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na iyyaakum maa ngi leen di moytandiku wa zanna ak njort li ëpp ci njort waaw la borom bi ne inna ba'da mooy li ci ëpp mais am na koo xam ne njort dina baax waaw comme daanaka yu bari yu ñuy xaraamal am na koo xam ne dafay baax mais en général baaxul maa ngi leen di moytandiku loon njort yi li ci ëpp fa inna zanna gis nga njort akzabul hadith mooy li ñu doon wax rek toog yow kese naan man daal xam naa ñëw jiw jiw. ñu ngi wax ci man nangam lool foo ko teg est xam-xam la déedéet ci njort nga ko teg ak dabul xadiis moo dàqa nar ci nettali moom njort waaw waaw wax am ay préjugé waaw li ci ëpp ci trompeur day li ñuy li du dëgg wala taxassasu te bu leen def taxassus taxassus ba pare mu teg ci wala tajassasu waa ñaar yooyu lan mooy seen différence al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne ci al-Minhaj mu ne wala tahassasu wala tajassasu ginnaaw yi ne al awwalu bil haa'i wa thani bil jiim mu ne qaala ba'd al ulama lenn ci boroom xam-xam ne nee nañ at-tahassus bil haa at-tahassus bi nga xam ne haa la tahassus mooy la istimaa' li hadiith al qawm mooy di yëddu di déglu alhamdulillah waxtaanu ñoo xamante ni neexu leen nga leen di espionner wa bil jiimi al baxtaanil awraat kanta tajassus mooy ngay nekk di yëpp di leen mooy di leen teg ay plan mooy di leen jéem a xoolal retrouver bett leen ba daj seeni awra yoo xam ne bëgguñu woon nit gis ko waaw loolu nag bu la ko waxee du awra ñu ñuy feeñ nii rek de mooy lépp loo xam ne nit ki ko wóoree wane yow nga ñëw di ko fexe di wane mu ne wax kii da am na ñeneen ñu ne bil diini ak taftish an bawatinil qubur mooy tajassus mooy ngay jéem a fouiller bi jéem a yi nga xam ne mooy mbir yi nga xam ne dañoo nëbbu waaw wa aktaru ma yuqaalu li ëpp luñ koy wax nag fi sharri ci lu bon la waaw mu ne wal jaasuus ki nga xam ne mooy l'espion bi mooy saaxibu sirri shar mooy ki nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne mooy agent bi nga xam ne mooy yor secret bi nga xam ne secret bu bon la wan naamuus saahibu sirril xayr mooy ki nga xamante ne moom mooy yor euh, li nga xam ne boroom euh, secret bi nga xam ne bu baax la ko li Waraqa ibn Nawfal waxoon keroog yeneen saa salaam ne Sayyidatu Xadiija bu dee liñ ma wax moom sa doom mbokk bi gis ki ko dikkal mooy an waaw bi nga xam ne moo doon dikkal Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam muy ki nga xam ne moo yor secret boroom bi nga xam ne moom lay jokkalante diggante moom boroom bi tabaarak wa taala ak mu ne waqiila Imaam ne waaye nee nañ ba léegi bil mooy waa ji day espionner benn waay mais pour le waaw mooy day espionner nit pour koo xam ne comme koo xam ne ab détective privé la waa ji ne ko nag dama lay fay di mu sama ex bi ex comme comme li ñuy wax sama ex bi daal dama ko euh, bëgg récupérer waaw wala boog léegi nekkatuñ waaye man daal manuma bañ a xam ci la muy nekk léegi nag damaa bëgg samedi bu jot fu mu jëm nag ma ko toppal walla bés bu nekk waaw léegi nag ñu waxtaan ci prix mu jox la moom mu nekk détective kooku loolu muy sàkku xabaar yooyu pour kan la foog muy espionné du pour moom ngir keneen am ñu ne loolu mooy li nga xamante ni mooy jaasuus mooy waa ji day espionné nit mais pour le compte de quelqu'un d'autre boo xam ne moo ko sant voilà waaw léeg-léeg sax ban la ko sant waaye moom du ko waa ji ngir yàq mu dem fexe ba xam lool di ko wax keneen mais moom soxlawu ko complètement mu ne wabil xaa i am mooy am na ñu def tegtamtal bi ne bu dee taxassus nag wala xaasuus ñu ne mooy ak taxassus ñooy am yatlubahu li tax am ñu ne bu dee xaasus nag mooy nit ki daal di koy e, sàkkul bopp waaw moom boppam la ko sàkkul waaw mooy bu dee ne day ñëw di espionné benn waaye ngir moom ngir mbiru boppam parce que daa am lu boo xam ne daal bëgg na koo xam ci waaj wala mere na ko waaye bëgg na koo takkal ay pot mais il faut mu trouver loo xam ne alibi lu mu koy takkal ngir boppam kooku ñu am ñu ne loolu mooy xaasuus ak taxasuus bu dee nag keneen la koy defal mooy mooy jaasuus mu ne lii xaalawu saalab saalab moo ko wax mu ne wa qiila am na beneen wax bu ne huma bi maanan waahid bàyyi leen wax benn la rek waaye <laughs> voilà te lennal mooy ta taxasus ak tajasus ñoo bokk lu ñuy teg waaw waaye sauf bu boobaa wala laa taxasasu wala tajasasu loolu day war ne bokkul voilà ñaarooy bokkul am na différence sinon wabi ebi yaqtadi al mughayara ñaar yi nii ci li gën lu bari bokk lu muy xew mu ne woo benn maanaa la waaye am na ñu ne benn la wa talabu ma'rifati al akhbar al ghaiba wal ahwal mooy di sopp di di di di di di di sàkku xam xabaaru yoo xam ne ci nit ay nit mën na nekk kenn mën na nekk ñu bari mën nekk ñaari nit waaw ñoo xamante ni mooy ñoom seen xabaar daf laa fàddu ak seen xaal nan lañ nekk nga bëgg yow tax piis ko waaw luñ bëtu ko luñ bëtu ko ba xam ñoom ana ci liñ nekk kon wax yaa ngoog al imaam an-Nawawi mu ne wallahu a'lam kon wala tahassasu kon daal bu leen def di espionner wante moo xam pour yow la wala tajassasu wala ngir keneen waaw bu ko ñii di defante bu leen ko defante de ku nekk di rivaliser ci mbon waaw dëkk boo xam ne ñoom yëpp a yem ay xarit lañ mais képp kër mooy ba parce que loolu waaw gis nga muraqabatul ashrar yi ànd ak ñu bon yi mooy gis nga jëwkat yi defkat lu bon yëpp noonu la dañuy nekk juróom wala fukk ñuy wax ci keneen ku fa newul gis nga bu kenn ci génnee ci ñoom dem na maa ngi ñëw waaye man de maa ngi ñëw nit bu ñëbee ñoom ñu sëkkatoo ko moom bu jekkee juróom-ñeent lañ léegi am ñaar ñu dem ña fa des di dal ci ñoom ñoom bañ àndee di dem ñu ngay dal ñu nit waaye yi ci ginnaaw ah mais nag gars yi foo ñu def attention de si gars yi wóoluwuma leen ah te pourtant nee nañ ñoo koy mbir ñu koy defante loolu lépp dafa xaram loolu la borom bi yeneen saa salaam di tere nii waaw wala tanafasu te bu leen rivaliser ci loo xamante ne ak mbon la waaw waaw ak tamit di rivaliser ci loo xamante ne day indi day indi ak bañante seen biir waaw biir rivaliser ci loo xamante ne nii baaxul ku nekk di jaay ne maa ko gina man waaw waaw ku nekk di jaay ne yaa gën a wow wow bët ci ci def waaw lu bon lu waay def keneen ci répliquer daal di koy def ñu koy defante waaw waaw borom bi li mu wax ñu xëccoo njëkkante fa wa fii zalika falyatanafasul mutanaafisun mooy lu lay yóbbu may ngërëmu yàlla waaw mais wurul loolu rek wala tanaafasu waaw waxuñ la nga ne ah mais kon man bu concours bi amee sama mbokku jullit du ma rawanteek moom ngir fexe jël mbir mi ñu ne la waxuñu la loolu xam nga ne lu bon lañ la wax wala taxaasadu buntu biñ génn moom la doon wax tahrimul hasad te bu leen añaanante mooy di soppu ku nekk di soppu morom bi xéewal gam yor moo xam bu bu diine wala bu àdduna mu daal di toxu ci moom loolu bu leen ko def wala tabaghadu bu leen bañante te loolu yi romboon na ci hadith Seydina Anas radiyallahu anhu wala tadabaru boppam bii rek même tat bi waxoon nañ la Seydina Abu Hurayra bokk nañu solo hadith yu mel noonu bu leen wanante gannaaw buñ dajee kii di tourner fële kii di tourner fële ñu mel ni gisantewuñ wala buñ nekkee ci mbooloo kii fexe ut place koo xamante ni keneen ki du ko du du du jegeeg moom dara wal iyaadu billah di wanante gannaaw te ay mbokk jullit lañ borom bi lii lépp nag yonent saa ay tere la waaw wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala léegi nag buñ la teree ne bul simmeeku leen ci jikko yu bon yi léegi yan ngeen di solo ndax at taxalli ak taxalli ba'da taxalli bala ñu lay ràng jikko yu sell yi yu mat yi yére yu set yi foog nga ragg sa bopp ba pare doo ñëw xeen xunn tiim ñaq tooy kat waaw téré sa yaram yi fu nekk ku la laal sax tilim wi topp ko ñu jël yére yu rafet di ko solal da dem sangu ji ba pare moo tax yeneen sa sam commencé mooy yii mooy mooy mooy mooy fóot leen seen bopp fii ay tere waaw laa moo tax alquran lii léegi kalimatu laa ilaha illallah booy dugg ci lislaam ngay commencé laa ilaha waaw da ngay yooyu foog nga set wecc ci lépp loo xam ne bokkaale la waaw illallah léegi nga door a samp nag ne yàlla kese nag li ma dàqal ñeneen ñëpp ngir borom bi kese la lii tamit boo setee ci lii léegi lan ngay nu ñu solal la nga solu nag wa kuunu nekk leen nag ibadallahi ay jaam yàlla dong ixwaana nekk ay mbokk kama amarakum comme ni ñu leen digale waaw suuratul Hujuraat waaw loolu leen borom bi digal al muslimu ki nga xam ne mooy aji wommatu ji akul muslim kii mbokkam mooy ki nga xam ne moo wommatu ni moom waaw jullit jullitay mbokkam waaye jàpp sa mbokki jullit ñi ay ay noon naan man nekk ak yéeféer yi sax ma gënal buñ leen di boo rombeek moom di bañ mu ne la assalaamu alaykum waaw nga ne ko bonjour moo ko gënal waaw nga waa ji bu newee ay yéeféer sax nga ne waa ji daa complexe waaye da koy boo duggee moom ci ascenseur sax dajeeg moom mu naan la bonjour alors que jullit ngeen léeg-léeg sax ngeen daje jàkka ja muy julli sa àjjuma waaye nee na bonjour waaw di moytandiku assalaamu alaykum wal iyaadu billah boo ko waxee nag ci yenn mbooloo yi moom da lay mere ba du la faale sax waaw mel ni déggu la mel ni waxoog moom wal iyaadu billah wal wallahi billah al aji wommatu ji akul muslim mooy mbokk aji wommatu ñu moom ba moo tax nag laa yazlimuhu du ko tooñ mooy waru koo tooñ waaw mooy bu ko tooñ loolu la xabaar bi maana al insha xabaar la waaye liñ ci jublu mooy dañuy joxe information jullit mbokk mooy jullitam du ko tooñ waaye est-ce du ko tooñ loolu mooy waru koo tooñ sinon boo ñu leen daaneetee ñaata jullit ñooy tooñ seen mbokku jullit loolu bari na waaye mooy li ñu yeneen saa day melale ñu jullit war a mel ak mbokku jullitam mooy du ko tooñ walla yaxdulu du ko gàcceel bàyyi ko ay noonam livrer ko ay noonam wal iyaazu billaah walla du ko tuutal xeet waaw yëkkati boppam moom taqwa haahuna men saa sallam ne ragal yàlla dëgg-dëgg haahuna fii lay nekk ak taqwa ragal yàlla haahuna fii lay nekk wa yushiru mu daal mu ngay joxoj di bind ilaa sadrihi ci dëndam moom alayhi salaatu wassalaam mu ne bi hasbi imri'in min ash-sharr doy na nag nit ci mbon waaw jullit boo nekk doy na ak mbon ci yow an yahqira muy xeet axaahul muslim bokkam mi nga xam ne daa wommatu jullit la koo gis ak jullit buy xeet ak jullit loolu doy na ko bon lu bu mat sëkk bu dara wàññiwul waaw amul parce que yéen daal ay nationalité yu wute ngeen borom de leen ay nationalité ngeen ay feela yu am léegi mais est ce que loolu da koo def ngir euh, euh, ki nga xam ne mooy sénégalais bi jàpp ne moo gën malien bi wala moo gën gambien bi wala saoudien bi jàpp ne moom fii mu ne parce que Arabie ah, saoudiya fii Makka la juddoo wala Médina que moo gën ñeneen yi looloo tax yàlla def kallaa wallahi kallaa summa kallaa mukk kon nag képp koo xam ne dafa xeet wala ci askan sàngam ñoom ay séeréer lañ ñun ay alpulaar lañ kon ñoo leen gën mooy yow xam nga ne loolu mooy doy nag mbon nga xeet ko nag ndax boo jàppee ne moo gën mooy xeet mooy manu nekk sa égal waaw wala yàqel kon doy na ak mbon ci nit ak jullit muy xeeb mbokk jullitam waaw parce que ku ñuul la man ma weex wala ku weex la man ma ñuul wala iyaadu billaah yooyu mooy lépp loo xam ne day tax ngay xeebaate rek jullit bu ko xeebee mbokk jullitam loolu doy na ko mbon bu mat sëkk waaw kullul muslimi lépp jullit bi alal muslimi ci mbokk jullitum xaraamun dañ koo ñoŋal amul droit di ko bët xaram la waaw sanctuaire la bu yàlla def lan damuhu dereetam yàlla aaya na jullit muy tuur dereetu mbokk jullitam wa irdahu waaye it boroom bi xaraamal na deram réputation am nga koy yàq ci jëw yoo koy jëw vilipender boo koy vilipender di yàq deram waaw moo xam ci kanamam wala ci newu loolu boroom bi xaraamal na la ko voilà dafa dafa nekk loo xam ne yow sanctuaire la waroo ko bëtt waroo ko àdd ndax foofu précaire nit la koo xam ne borom bi da koo xormal ndax wala qad karramna bani aadam dëgg dëgg ñun ñoo teral doomu aadama alayhi salaatu wassalaam waaye beneen wamaalu alalam waaw moo tax damu mu mu teg ne ku rey nit na ngeen ko rey ngir préserver hifdu nafs waaye wa irduhu li nga xamante ne mooy deram moo tax mu ne wala yaghtab ba'dukum ba'dan bu kenn ci yéen di di di di di di di di jëw moroomu euh, moroomam waaw bu ñenn ñi di jëw ñeneen ñi ndax lan hifdul ird bi bokk ci maqaasidu sharia li tax sharia bi borom bi toxawal wa maalu ak alalam moo tax mu ne as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahumaa nakaalan bimaa kasabaa voilà loolu ngir préserver alalu doomu aadama bi amul waa yow ñoo bokk yow daal bu dee yëfu jàmbur yi muy baytu maal ngay jël di jëfandikoo bu dee sa mbir nag nga ne bu ko kenn laal wala yaazu billah loolu ak égoïsme bu réerée la waaw sa alalu bopp boo ñëwee koo xam ne lu ñëpp bokk nga koy ñëppi jëf di dirib def loo xamante ne yow sa alalu bopp doo doonoo koon doxale noonu loolu day wane ne yow sa xol bi war ngaa dem defaraat ko sa xol bi am na problème waaw vamaalu alalam moo tax borom bi ne képp sàcckat bu góor bi bu jigéen bi nangeen ngeen dagg seen loxo mu nekk loo xamante ne moom lañ leen di faye ngir mu jàjj leen ñoom waaye jàjj keneen ku a def maqaasidu sharia mooy li nga xamante ne mooy eh, aar alalu doomu nit doomu aadama bi moo xam suufam moo xam ay otoom moo xam leneenam lépp nga ñëw na ko fu ngaañ toog loolu li tax ñu xaraamal ko loolu la man iqtata'a eh, eh, arda ard man iqtata'a qiila shibrin min al ard turwiqahu yawm al qiyaama aw kama qaala alayhi salaam gisoon nañ ko hadiisu sayyidina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu radiyallahu voilà mooy képp koo xam ne dafa jël euh, zulma ci tooñ jël lu mu ndaw ndaw ndaw lu toll nit ampa li nga xamante ni nii mooy boo tàllalee sa loxo yi euh, tàllal ko noonu ñaari cat yooyu ñaari catu baaraam yi wute loolu noonu lu toll noonu boo ko jëlee ci suufu jàmbur tooñ na la leer ne dees na jël suuf soosu ba ca juróom ñaari suuf daal di koy def benn caq yawmal qiyaam takkal la ko ca loos bi nga xool ndax digg avant commencé wala déet kon wamaaluhu deru lii alalu jullit bi bi daf koo sànq daf koo ñoŋal